ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wassalaam alhamdulillah kon nag inshaa allahu taala ñu ñëwaat fi ñu yemoon ba léegi ci tënk bi nga xam ne moom lañuy tënk ghazwatu Uhud amoon ci ñetteelu at mi ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañ ba léegi côté waa Quraysh lañuy gis ñoom fi ñu teg ne looloo tax ñu war a xare ak ni ñu waajale waajal ci wàllu ñi ngeen ñi leen di wayal ñi nga xam ne ñooy leen di mobiliser nit ñi ci ñoomin ñoomin Abu Azza ñoomin gaayoo yële poètes yi waaye génne ñi nga xam ne ay xarekat yu mag lañ francs-tireurs yi ku mel ni ñoom Wahshi yi daal di leen di lig dañ leen dégg waaye it daal di waa Tihama ak waa banu kinaana nga xam ne bokkuñ ci Quraysh waaye seeni alliés lañ woon ñu fexe ñu bokk cause commune comme ni nga xam ne noonu la ko kufaar yi defe ba léegi xare ñoom kese nii dem comme que demoon nañ Quraysh booy Badar ñoom la woon ak leen na waa ku leen doon ñu leen doon <laughs> ñoo xam ne dañ leen doon wax na dinañ leen jàppale muy ñoom ñoom ñoom kii Kurz ibn Jaabir al yi te mujjul woon sax indi te moom mujj na tuub après quoi voilà léegi nag waaye comme nga xam ne defet yi am na ñu fexe nag mobiliser gars yi leen jege yépp waaye it génnaale seen alliés yi nga xam ne muy Ahabish yi nga xam ne ñoo dëkkoon ci montagne boobu nekkoon ci suufu ñi nga xamante ne nii ci suufu Makka bokku ñoon ci ñoom mais seeni alliés lañu woon te gisoon nañu leen keroog bi nga xam ne ci la ñuy gis sulhul Hudaybiya bi ya bi nga xam ne seen sang ba ca la ko gars yi Quraysh yi waxe wax ju ñàng ja ba ba gars yi ne é crise diplomatique yow sango yow yow yow sango ahabishi kii dañoo juum mooy ñu génn ñooñu wag waa Tihaama ak waa Banu Kinaana li ñu mobiliser daal waxoon nañ la trois mille lañu ay xarekat génne waale jigéen ñi ba pare nag ñu yor seen dënd yi nag ak seen tabala yi ngir mën di dóor di daal di nekk ñoo xamante ne nii dañuy soññ ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñooy seen góor ñi ba tey moom du daw ndax kat ku ñëw ci xare nar faa xare sa waay a daw sa jabar nekk ci sa gannaaw ta boo dawee bàyyi ko fi ñu jàpp ko loolu gooy goog torox tànge loolu nag tax ñu indi leen waaye indiwaale ci seen jaam yi comme ñoom wax si yo gaa yooyu ak ñu bari ngir ñu gën a bokk ci xare bi en tout cas daal ci gàttal daal ñoom ñu nekk ñi nga xamante ne 3000 daal di nag avancé noonu lañ sóoboo yóbbaale li nga xam ne nag 200 fas lañ yóbbu ak 700 mbubbi koŋ la waa Quraysh yóbbu 200 fas <laughs> Allahu akbar la Quraysh mobilisé karoog de léegi nag biñ ñëwee ñu daal di noonu lañ génne bi nga xam ne nag ci lañ ñëw ba jege ko ti côté Médina ci foo xam ne ñu wàcc ay nay ni benn montagne la boo xam ne sorwul Uhud daanaka ñoo xaw a jàmmaarloo ci beneen côté bi léegi nag nag foo fa nga xamante ne ci xanaa foo fële ci ci xur wi foo fële jàkka jàmmaarloog Medina ala saakini afdalu salaati wassalaam fa la ñu wàcc léegi nag nan lañ def bi ñëwee waa Quraysh jël seen fas yeeg seen gëléem yeeg yooyu daal koy yoor mooy bàyyi ko fi nga xam ne mooy gis nga tool yi waa Medina yi yi nekk foofu ah, seen caawa mi ci lañ yor waaye boyal ci seen xar yeeg seen fas yeeg seen gëléem ñuy lekk lépp waa mi yi ñu ne ko raaf di lekk lépp waaye bàyyi wuñ fa xadra luy verte lu nee nañ ko tëll sawaay léegi loolu lépp ngir gën merloo jullit ñi léegi nag ñu campé foofu di xaar nag la ngir est ce que après dañuy continuer seen marche bi wala xam nañ ne ñu defee nii jullit ñi dinañ ko yëg Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam dina ko yëg te dinañu fekk si fii bu ko defee ñu faat leen léegi nag loolu waa Quraysh ne bi ñu fi newee nag hindi ne xam nga hindi daa daa daa met hindi sawaay eletee foll ay sawaay surtout baayam bi ñu rey magu baayam ak frère am bi nga xam ne moom lañ rey léegi nag mais xam nga xam nga frère u am na beneen frère boo xam ne moom jullit la woon mooy Abu Hudayfa Abu Hudayfa moom ci jullit ñi la bokkoon keroog Badar bi ñuy ray baayam bi Utba moom gis na ko ñu ray baayam nii di Utba ibn Rabi'a walla Abu Hudhayfa bi ñuy ray non seulement baayam waaye di ray ay Walid ibn Utba muy frère moom itam fa ñoo ñoo ñoo gis na leen bi leen Seydina Ali Seydina Hamza Seydina Ali Seydina Ubayda ibn al-Harith di leen faagaagal moom gis na leen te kooku moom rakku Hind la woon léegi nag Hind dafa fol de range voilà en plus léegi nag mu mu ñëw foofu bi ñu àggee laata ñuy agsi fii nii ñu daal dañu robbu Abwa quoi mooy foofu nga xam ne fa la euh, yaay yonent bi alayhi salaam fa la génne woon àddina léegi fa la génne woon àddina ñu denc ko foofu fële ba yonent bi alayhi salaam amee juróom benn at ba mu demoon Medina doon seeti ay nijaayam léegi ci yoon wi mu génn àddina léegi nag ñu denc ko foofu fële ca Abwa awi Zuhami léegi comme ni ko boroom xilaas waxe radiyallahu anhu warda voilà léegi moom bi nga xam ne nag foofu fa lañ ko denc euh, yindi bi gaa yi di ñëw armée bi ba agsi foofu mu naan Abu Sufyaan abu ne Abu Sufyaan man mooy jàpp jëkkër ji quoi man benn xalaat laa gis mu ne ko ban xalaat mooy mu naan mooy daal ñu seet fii fi nga xam ne fii lañ denc yaayu Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu sulli ko bu ko defee jël ay restam wax moom loolu la foog foog na ne moom sawaay ay ay yaxam kese ci des léegi ñu jël ko léegi bu xare bi ñuy bés ñu demee moom mu gañe ñu jàpp ci ñun ay prisonnier ñu ne ko kenn lañ dul jox xaalis cette fois ci comme Badar duñ fi joxe xaalis xam nga nu ñuy def sa yaxi yaay li ñor gis nga léegi boo libeeree kenn wala bu ngeen lee libéré ñépp ñu jox la yax yépp boo libéré par kenn par benn yax lañ lay delloo <laughs> ndax mer gu meroon léegi wax ko Abu Sufyaan Abu Sufyaan dem wax ko aan mu ñu ne ko hadéet Abu Sufyaan bu ñu fi ubbi bunt boobu ndax gis nga ñun bés bu ñu ko fi defee suñu noon yi waa waa waa Banu Bakr wallahi bés bu ñu déggee ne ñun noonu lañ def mais ñun Quraysh suñu néew yi la ñuy ñëw sulli tamit daal di leen récupérer ne leen léegi buñ amatee problème rek ñu wax lool kon nag teg leen ko ci suuf ngir wal leen rek seen xol yi ni ñu tànge woon vraiment ni ñu mere woon ci xare bii ñu jëm léegi daal ci gàttal bañ ñëw kon ci ay nay ni foofale lañ campé léegi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ko teem boobu ba léegi yow waa Quraysh ngay wax mu nan la demee ñu ne la foofale yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa am Amr ibn Salim moom moo ko wax benn waay boo xam ne ci waa Xuzaa la bokkoon te gisoon nañ ko keroog bi nga xam ne ci lañ doon tudd ghazwatu mooy ci sulhul Hudaybiya moom la gaay xam nga waa Quraysh waa Banu waa Xuzaa dugg ak yonent bi alayhi salaam comme na ko accordu bi yi waxoon waaye waa Banu Bakr fekk am ci mbooloo ñu ñoom ñoo xam ne dañoo fekk waa Xuzaa daal di leen faat foofu la ca côté xaramul makki léegi nag bañ leen faatee ki ñëwoon daw si ñëw wax ko yonent bi alayhi salaam muy Amru ibn Salim al-Xuzaa'i boobu gëmagul woon ay yéefar yéefar yi la bokkoon waaye mujj na tuub radiyallahu anhu moom moomu moom moo ñëw fekk dafa doon dafa jóge woon Makka romb léegi mooy côté quoi comme côté yooyu lañ dëkk léegi romb waa Quraysh ak ni ñu def foofu ak seen tool yi ñu saccagé seen fas yeeg yooyu quoi seen gëléem yi mu ñëw wax ko Yonent bi alayhi salaam ne ko waa Quraysh de Abu Sufyan de ak gàndum armée romb naa leen fii rek soriwul ay nay ni fii nga xam fii ci buntu dëkk bi léegi nag foofu fa lañu ne ñu bari yor arme bu rëy ba pare seen fas yeeg yooyu yëpp daal dinañ leen boyal ci li nga xamante ne nii mooy seen mbay meeg seen tool yi de léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam yónni benn saxaaba radiyallahu anhu ne ko ngir mu dem vérifier ji woon nekkul ne wóorul kii waaye mooy vérification loolu dafa am solo ak takabut leerlu xalaa xabaar yi ñu lay jox xanaa du moom moo ñu wa moom la borom bi tabaaraka wa taala ci moom la wàcce yaa ayyuhal ladina amanu jaakum faasiqum binabayin fatabayyanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm te dëggal bu leen ajib kaccoor daal di indilee ab xabaar ba ngeen ko leerlu waaye mooy wóolu na ko de waaye nag ah na leer lu mu yónnee waa ji dee saxaaba ba daal di dem radiyallahu anhu ne ko waaw waaw hu Quraysh kay lañu ne ñuy wax suñu tool yëpp yàq nañ leen ah. gars yi yonent bi alayhi salaam nag daal di bi nga xamante ne nii nag loolu la ca suba ga léegi nag mu ci guddi gi noonu ci biig gi mu daal di mu daal di gént benn gént ca suba ga mu dajale saxaaba yi radiyallahu anhum di wax ak ñoom ne leen man daraytu baqara ne ko dam ne leen man de damaa gént waaye nag li ma gis. yiiw la voilà wallaahi xayr borom bi daal yiiw rek lay def waaw ndax lan lan laa gis man li ma gis mooy aw nag laa gis woo xamante ne dañ koo rendi loolu gis naa ko ci sama gént gi waaye gis naa sama sama catu li nga xam ne sama catu euh, jaasi gi muy zil faqaar noonu la jaasi yonent bi alayhi salaam boobu noonu zil faqaar la tuddoon nee na ma gis mu damm léegi nag ba pare ma gis man sama bopp man ma bi alayhi salaam ma jël samay loxo dugal ko ci benn dirin xasina mbubbu koŋ boo xam ne bu baax a baax boo xam ne bu baax nee na ma neen mbubbu koŋ boobu mooy mun a Munawwara kanta ñu ko waxee mais waa nag yu ñu rendi nag mu ne lool gisuma lu dul nekk ak rendi la goo xam ne moo am ci seen biir mooy am ci suñu biir mooy la ñuy rendi ci ñu bari ci ñun léegi daal mooy ci suñu biir lay xew léegi nag mu ne moo tax ci yeneen riwaay yi bi ma gisee sama jaasi ji daal di damm loolu neexuma fa karituhu ma nekk loo xam ne daal mooy loolu bëgguma la ma gis noonu le man mooy mu ne ma xam ne dafa am man ci laa mu ne leen ke am na kenn ci sama mbokk yi ci sama waa kër ñoo xamante ne nii moom gars yi dinañ leen dinañ ko faat léegi nag bi mu leen waxee lool léegi nag mu ne leen man li ma gis mooy dafa dajale tam moo jàngal wa amruhum shura baynahum loolu la leen suñu borom tabaaraka wa taala wax ne ko woon wa shawirhum fil amr sa sahaaba yi del diisoo ak ñoom ci mbir yi nga xam ne mën nañ cee diisoo waxoon naa la julli jot na ndax dañoo war a julleem du ñu julli loolu moo amul diisoo ay koor jot na weer yu feeñ na leer na ndax dañuy woor suba ak yooyu amul dañuy diisoo amul dañuy déglu dañuy xaar ndigal ndigal loo amul ndigal ndigal li yàlla jox na ko bi mu weer wi feeñee wala ñu wóor ne la gis nañu ko loolooy ndigal li loo fi xaar nag naan sëriñ diw wala sëriñ daalaa xaar ba ngay font voilà loolu il faut nit ñi xam affaire yi quoi loolu affaire caaxaan la ak ñàkk xam dëgg-dëgg ñu naan damay xaar ndigal woo weeru feeñ luñ ciy xaar ndigal loolooy ndigal li yàlla joxe mu ngi mel ni bu jant bi sowee timis jot na ndigal li dugg na soxla woo di xaar ndigalu keneen mu naan la jógal julli loolu la yooyu digal loolu amul suuraa amul waxtaan ak niñ ci diisoo yonent mi alayhi salaatu salaam nag dajal ak ñoom comme nii ndax dañuy génnam dañuy des loolu lañ war a waxtaane ndax suñu noon yi kat bi Abu Sufyan ak armée bi agsi nañ léegi yonent mi alayhi salaatu wassalaam moo njëkk a wax bi mu leen waxee géntam gii ba pare mu ne leen nag man daal li ma gis mooy lan mooy këne nañ des fii man li ma gis nañ des medinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam bàyyi leen ñoom ci fa ñu nekk noonu fa ñu dal nañ leen fa bàyyi bu dee fa la des ñoom de des nañ fa gën a yées fu ñu des waaye nag bu dee dañoo bëgg a dugg ci medina fekk suñu fii ñu daal di xarek ñoom xare bu tar jël ñi nga xamante ne nii mooy jigéen ñeeg ñooñ teg leen ci kaw ak ñoo xam ne xeer yeeg ndox yu tàng yeeg yooyu ñu ñëwee ñu ñu jàmmarloog leen ñoom ci aziqa yi ci impasse yeeg yoon yu sew Medina yi ndax ñoo leen ko gën a xam léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu waxee lii xalaatam bii bu mel nii moom la ku mel ni président naafiq yi di Abdallah ibn Ubay ibn Salul moom itam xalaat bii la yoroon ne woon moom daal moom li mu gis mooy bu kenn génn bu ñu génn di leen fekki nañ leen waajal fii buñ ñëwee ñu daal di leen embuscade daal di xareek ñoom léegi nag bi nga xam ne xalaat bii nii yonent bi alay saat salaam wax léegi ñeneen ñana lan la ñu xalaat loolee la gis ci jotaay bii di ñëw wala